xam nga morsal bon du boroom bo euh, majorité boroom xam-xamu xadiis yi duñu ko d'accord lu dul ci condition comme imaam Shafi'i wax rahmatullah alayhi comme Shafi'i yi ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom morsal du dangay morsal rek ñu ne baax na non léegi euh, ndax euh, ndax affaire mursal mooy mooy saxaaba bi dafa rot mooy même bu dee mooy ki ko nekkal il faut mu nekk taalibeeb saxaaba sauf ko xamuñ ci kan la ko jële te comme que ixtimaal boobu am na mooy c'est possible mu nekk ci saxaaba ko jële loolu bu leer nañu garaawul mais nag c'est possible mu jële ko ci keneen koo xam ne du saxaaba te kooku mu bañ a te te moo tax affaire xadiis moom fu fu brouillard amee xadiis boobu rek dañ koy teg mooy diine ji quand kenn du ci demee ci ak buuda laa lor ñett xaw ma non mbir yi day leer dafa war a nekk lu limpide clair et limpide ñu door cee mën a ne lii la mais ay yaakaar naa moom yaakaar naa kenn du ci sukkandiku léegi problème mu mursal nag bokk loolu la mooy xamuñu kiy nettali ah monsieur Naour moom huwa siqatu sabt siqatu siqatun xujjatun xujja moom loo jël ci yooyu moom noonu loolu la doon Seydina Urwa radiyallahu taala waaye problème bi mooy moom comme que du saxaaba ci kan la jële wax ji est-ce que ci beneen mbokk taalibeem la ko jële boo xam ne xamuñu ko ndax xam nga boroom xam-xam bi des fois ñu jàpp ne diw wér na ci moom ndax am keneen koo xam ne moom xam na waa jooju seen beneen mbokku taalibe xam ne kooku wérul ndax nit loolu la lim la wan rek nga mën a gis doo malaaka doo leneen loolu moo tax imaamu naa Maalik xadiisam bu wéra boobu nekk ci ski mu mu tudd <laughs> ci ci Muwatta bu Abdul Karim bi rahmatullah alal jami mais boobu noonu imaam Maalik moom comme ko xamu ko ah da gis rek Makka muy jullee waaye buñ muy muy muy jaamu yàlla rek te buñ tuddee yonent mi aleyhi salaatu salaam muy jooy imaam Malik ne bon kii moom war naa mën a jàng ci moom ndax bon koo xam ne quand même nii la mel xaalam nii la mel kooku mu wóolu ko te moom xamu ko woon mu mu soloo ci moom xadiis alors que waa ji wérul si waa ji wérul ndax ñoom ay Ayub nee <laughs> moom moom mii nga xam ne e, e, e, moo tax boo demee saxi imaam muslim muqaddima bi kam moo doon Yahya ibn Sa'id moo doon wax naan man de masumaa dégg Ayyub as yi dal di jëw kenn lu dul benn yoon laa ma sa dégg mu jëw te dana diw moomu du siqa <laughs> xam nga loolu jëw gu baax la loolu moom bu dee mooy jëw moom loolu moom lu baax la <laughs> ah xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam moom il faut bu wérul nga ne wérul ak waa ji ku mu man di doon ki ko nettali xam nga ñun nag loolu mooy suñu problème ñun ñun loolu mooy suñu problème mooy da dégg wax yoo xam ne vraiment c'est des faw fawqa da'if tahtahu da'if waaw côté boo ko xoolee daif mais ki ko wax moo tax nag ab xalifaa ko wax wala mu nekk koo xam ne yamul ci nekk xalifa rek mais quand dafa nekk koo xam ne ku spécial la ñépp xam nañ ne diw moom noo bokk ak léegi ñun li ñuy wax nii mais mu nekk koo xam ne sincèrement ku jàmbaar la mais da gis ni kii nitu yàlla la mais quand moo wax wax ji nag malgré tout loolu de moo ciy problème bi alors que loolu warul woon a nekk problème dañ naan mais <laughs> lenn rek lañu waroon a mais wérul même bu dee moom moo ko wax am nga loolu wolof moom mënoo dugal ci bopp bi loolu mu jàpp ne lii war naa man a ne dana yow diffamation nga non yow moom alku nga alku nga takk nga ah, loolu lañ lay wax alors que alkuwa tàkkoo fen mooy problème bi xam nga bari na yoo xam da nga koy gis ci téere yi ay sëriñ bind ko mais man nga ne man nga ne presque téere bi li mu basé woo lépp da'if la wala sax mawdu' la mooy loolu ci ci yoon waruñ ko sax di jàngale mais nga gis nit ñi xër ci nekk ci mais di ko jëfee yow yow bés boo xam nga wolof moom manoo ko wax mais sëriñ bu mag boobu noonu nga xam ne wala sëriñ diw mi bind kii bi sëriñ ma sàmba mii nga xam ne wala demba mii nga xam ne sëriñ demba mii nga xam ne walla sëriñ isaa mii nga xam ne moo bind affaire bi ñi mu màññe ñu koy jëfe boobu léegi ngone si ñëw loolu lañ lay wax ne li ci nekk yépp dara wiru ci way yow boo doon ki boo ma yow moom <laughs> jaral na ne sax ñu eh, ñu liquider la soit bil zahiri wala bil batin loolu moom wolof moom lu ci gaaw la te en général sax balañ laa laal ci ba ci zahir nii baatin nañ la bu yàgg mooy faj nañ la dañ lay fexe xonjom yi léegi ngir man laa éliminer soit ñu rey la walla ñu teg la ñu ñu ñu fexe yow mu dal la feebar boo xam ne dootoo mën a wax wala dootoo talaati leneen bu ko defee nag ñoom lan lañ ciy ut lan lañ ciy ut ci loolu mooy après def la nakaalam mu nekk yow nga nekk koo xam ne léegi yow yaay dissuasif pour ñi ci des ku naratee wax seen ni ñuy doxale walla ni ñuy nekk même bu dee caaxaat la dara rek ñu ne la <laughs> wet dina laaj diw de <laughs> laay mu ngi noonu de wax de manatu ko fa mu toog de buñ ko yëgatiwul du jóg waaw comme nii la doon def rek loolu dal ko nit ki nag day jàpp ne àqu sëriñ baa ko dalak wala yooyu alors que du àqu benn sëriñ dalu ko waaye sëriñ boobu li muy baax baax du àq ma ko dal sëriñ boobu bu dee mu ngi dund bu yëgee loolu day dem seeti waa yi te gaa yi bu xamee ne ay taalibe ma ko def ñooñu da leen a war a ràjjee waaw ndax mais bu dee ndax dafa war a kontaan ci li waa wax ne moom leen bindoon ndekete wérul mais où est le problème mais loolu la ndax dafa war a gis lenn bu dee ku mat sëriñ la mooy alhamdulillah bu buur yàlla defee ne am na koo xam ne capable na am na xam-xam bi te tamit am na odaasu ndax du ñépp ñi xam ñoo ñemee wax ah, ah oui surtout chez wolof <laughs> moo tax loolu moo tax des fois euh, xam nga loolu moo tax nekk ci mbooloo di wax de toute façon chez les wolof ak ñépp yam nga foog ne yaa fépp xam-xam yow kenn ginu laa kan na su yow parce que bari ñoo xam ne man nañ laa jàngal ñu ne ci mbooloo mi amaana nekk ci mbooloo mi mais duñu wax ngay wax ñu yëngal bopp rek surtout chez les wolof des fois dangay waxi tuuxi doona kenn du wax alors que ñi xam ne sax du noonu dañ lay bàyyi noonu ndax bon nii la alors que affaire waru woon a demee noonu buñ la bàyyee noonu ba nga sànk mbooloo mi nag ñi fi nekk ñépp ab conférence nga wax fi loo xamante ni ñépp jàpp ni lii la dem seen yoon yow nga toogoon xam yow am nga ci responsabilité gars yi buñ jëfee loolu ah ay damay maanu loolu du maanute maanute mooy ngi ñëw wax ko ci ay teggin que ne nag affaire bi nga indi li nga xam ne mooy avis bu jub bi li wér léegi mooy bu doon sëriñ bu mat sëriñ la ko da ko waroon a ñaanal da ko waroon a ñaanal ne alhamdulilah ba ma ba ma leeree ne am na minimum bon koo xam ne moom bu ma juumee dina ma mën a gàgganti allahu akbar allahu akbar ndax nit la bi nit la nit la loolu moom loolu moom dangeen ngeen cee manul dara waaw lu yonent bi alei saatu salaam naan kullu bani aadama xata façon doomu doomu aadama yi yépp alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy def ay erreur waaw di def ay léeg mooy bàkkaar des fois mais erreur ak erreur tamit waaw mais ki ñi gën ci loolu nag mooy nga xam ne bu defee bàkkaar daal di tuubi bu ñu defee erreur tamit ñu ñu wan leen seen erreur ñu reconnaître ko waaw waaye bu ko deful rek mooy dafa rëy te ku rëy moom de toute façon amoo place ci ci ci ci péeyub yàlla bi amoo ci place rëy alkibriya borom bi subhaanahu wa taala waxoon na alkibriya ak al adama mooy ñuy benn bi mooy làmbaayu suufam beneen bi mooy làmbaayu kaw ku ko ci jege ci benn di ko xëccoog moom da koy toroxal dugal ko safara wala ubaal yi te faalewu ma xasamtuhu dama koy dama koy dama koy écraser toroxal ko kii ko mais te faalewu ma conséquence la fay xew kon ku mel noonu xam nga ne manula am dara fa yàlla moom moo tax bu doon sëriñ réellement dëgg-dëgg moom daa waroon a kontaan ci lool bu dee ne moo tax nit ñi xamul ñooy jàpp ne àqu sëriñ baa ko dal fekk du benn àqu benn sëriñ dalu ko da dali ces soi-disant lenn ci ces soi-disant taalibe ñoom ñoo xonjom waaj loolu kese am xam nga wolof moom loolu la mooy dañ lay xonjom ba pare naan àqu diwa ko dal dara la la dalu diw moomu noonu bu dee ko yiiw la même bu dundatul day kontaan ci li nga def ba pare mera ñoom ñi def loolu mais walakin akthara an-nas la ya'lamun waaye li malheureusement lépp ci nit ñi xamuñu xamuñu voilà loolu mooy problème bi léegi mooy ku ku ko <laughs> wax ji loolu la mooy nag ku ko man di wax rek te wérul ñi xam ne wax ji wérul lool la yow nag bu dee ne amoo amoo audace wax ne wérul mais bu ko nettali <laughs> mais xam ne wérul ba pare li gën a dommage nag nga koy nga koy perpétuer ba pare di ko dénk nit ñi buñ waxee nga leen naan waa téere sàngam te yow mu leer na ne téere sàngam boobu ay mawdu afane même bu dee sëriñ bu bu mag moo ko bind sëriñ boo xam ne bu gaa yi jox cër la te bu ñu jox cër la yow it boo jox cër la ne nit la nit la loolu wàññiwul dara ci moom waaye quand même lii nii moom wérul bu ko dénkaane bu ko jox kenn ku ñëw naan la ta firil ma ko ma koy jëfee nga ne ko ah lool man duma ko man yow moom loolu duma ko man duma ko man mais loolu la ñeme woo loolu amoo droit dem di ko firil nit ngir mu jëfe ko ah. xanaa nga ne ko li ci ne yépp du noonu de te loolu yow comme que ñeme woo koo wax kon nag yow léegi ni ngay def mooy bu ko fi dénkaane te bu ko jëfe te toog fu ñu koy leerale te koo xam ne man nga koo wax dëgg ma moom ñeme nga ko wax yenn yi nee ko nag ah maa ngi lay moytandiku loo téere sàngam parce que damay ragal nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàpp ne li ñu nekk noonu la alors que li ñu nekk du noonu ah noonu la ndax problème bi du problème kooku rek ñépp la woon ndax jullit buy def dafa war a teg mbir yi ala bayina voilà. mais yow boroom xam-xam bi yow amoo sax droit waa jooju lu ragal ragal ragal ndax tamit yooyu jara boole yu jara seet la mooy waa ji est-ce que nga ne nga yëgal nit ñi que ne lii kiiwul ak conséquences yi muy indi ak nga bañ leen ko yëgal ban moo voilà xam nga boo gisee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xoolataa al euh, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mais moom nga xam ne li mu ray ci saxaaba des fois da doon def ay tuuxi duuna léegi daa doon def yenn tuuxi duuna yi saxaaba yi radiyallahu anhum toog kenn du wax ndax wax ji mooy foofu mooy dar ci euh, irtikaabu axafu dararayni e, e, e, ban mal moo gën a moyen grave est-ce que mu ñu wax ko ko du gën a tax mu gën a féttërlu di gën def lu ko neex gën a gën a xuus ci gën bon boo xamee lool même bu dee lii muy def baaxul <laughs> mais bu ko wax ndax xam boo ko waxee non seulement yow dala éliminer ba pare di def lu ko neex di gën a xuus te kenn dootul ñemeeti taxaw di ko wax boo xamee ne même bu dee baaxul mais moindre na bàyyi ko mu def lool nga toog ci cas yu mel noonu la nit di xamee bañ a wax comme yu mel nii mu dee ne yow boo ko waxee li muy yàq moo ëpp ah <laughs> même bu dee mu ngi yàq mais euh, da ngay noppi tey ñaan nag buur yàlla daal di changer mbir yi voilà dugal leeru xam-xam ci xolu nit ñi kon affaire bi lool la mooy ñun nag wax ji wax ji moo loolu mooy problème wolof yi mooy mbir du wér ñu ne mais comme que ko wax comme que diwa ko wax lool mooy problème bi alors ko warul doon problème bi non non danga naan rek. mais danga koy wax ci lu tegginu comme ni boroom xam-xam yi wax bu ñu gisee ab sëriñ boo xam ne alhamdulilah boroom xam-xam boo xam ne dafa wax loo xam ne ñoom jàpp nañ ne liy dëgërul duñ ñëw ne non lii moom du tus moom déet dañ naan fii qawlihi nadar kii waxam ji mu wax am na lees ciy seet am na lees ciy seet mooy ne wérul rek lay tekki <laughs> mais moom mooy teggi ni <laughs> voilà won naa la léeg-léeg keneen ñëwaat ca gannaaw ne fii fii nazarihi nazar moom mii ne fii ca waxu kële nazar moom mii la am lu ñuy seet <laughs> ci lu ñuy seetam li am na lees ciy seet <laughs> léegi kon xadiisu seyna Urwa bi lool mooy ba ci imaam Ibn Sa'd ba seyna Urwa lu wér la mais après mursal mais mursal boroom xam-xam ni xam nga waa jumhur dañ koy utiliser voilà dañ koy utiliser sauf ko da gis ne mursal ah moo côté xadiis ma moom li imaam Shafi'i wax mooy li gën a dëgër insha allah que ne mursal du ne mursal bu ne dañ koy utiliser il faut mu am lu koy appuyer il faut mu am lu koy appuyer voilà sinon mën na nekk ne keneen. li ma doon wax foofu mooy boroom xam-xam boo xam ne day jàpp ni kii ku wóor la alors que beneen boroom xam-xam xam ne kii wóorut ndax ayub euh, euh, xoolal mooy jëw jooju noonu kii doon wax sa imaam Yaxya rahmatullah alayhi ne boobu la ma sa dégg sëriñam bi di di wax loo xam ne di jëw nit léegi mooy <laughs> dana waa ji lu seqa <laughs> te pourtant ku baax la woon mais sauf que euh, lan moo tax waa ji wérul kook imaam Maalik jële ci moom xam nga imaam Maalik dafa jàpp ku wér la ba moo tax mu indi ko ci Muwatta téereem bu bu siiw bi bi mu doon jàngale nit ñi di jóge fu nekk di ko jàng si ci moom ndekete yoo xadiis sàngam moom mais kam ko jële te mooy xadiis bi wax ci qabdu xadiis ki mu ko jële mais kooku noonu noonu moom wérul même bu dee ne xadiis yi wax ci qabdu ñu ngi ci saxiix yi yeneen mais pas ci yoon bi buñ ne wérul ci imaam Maalik rek kon léegi mooy qabdu baaxul noo comme ni ko ñenn wolof yi waxe loolu mooy ñàkk xam dara kii soloo xadiis boo xam ne wérul keneen solo ko ci yeneeni càllale yeneen yu wér da est day tax nga ne affaire bi wérul dang naan càllale kële wérul mais xadiis bi wér na ci keneen te muñ ci saxiix yi voilà léegi ndax ndax dane Abdul Karim moom dane woon masula dégg ci Ikrima dara te Ikrima faatu na mooy Ikrima menn taalibi imaam Abbaas boobu radiyallahu anhuma dane da koo dégg daf koo mas a dégg mu ne masula jële ci moom dara nee na ma bett ko beneen jour mu naan xaddatani Ikrima Ikrima moo ma nettali loolu lu muy tekki man ma taxaw nañ leen jox exemple man ma taxaw ne xam nga xam nga man fekke naa sëñ Saaliw rahmatullah alay mais dund moom gis naa ko sax léegi imaginer ma taxaw ne euh, man man Euh, nu mu tudd masumaa jële ndax masumaa jële ak masumaa gis bokkul ndax gis nit tekkiwul ne dangaa jële ci moom dara mooy man ma ne man de sëñ saaliwu moom masumaa mooy nag dañ jàpp ne rajo amul xam nga yi enregistré yi man naa ni dégg naa ko mu wax loolu mën naa ko wax mais xaddatan yi moo ma nettali voilà nag même na enregistré lépp am man ma ne man de man de sëñ Saaliw oh, rahmatullah alayhi man de saa yi euh, masumaa jële ci moom dara masumaa masumaa jële ci moom dara te sëñ Saaliw génn na àddina yaa dix ans c'était 2007 décembre 2007 ñu ngi lan 2017 euh, voilà euh, novembre 5 novembre 2017 léegi man ma wax loolu ba pare ma dem di gàmm ji njaarim bëgg euh, fuul yi tëb comme ñun suñu yéene tem du baax euh, bëgg yëkkati nit ñi bëgg gaa yi kii ma ñëw naan leen sëñ Saliou nee ma lii xam nga loolu mooy loolu lan lay tekki mooy waa waxul dëgg kii kaddaab la lool lay tekki mooy moom soit ndax benn man a am mooy wax jëm njëkkoon a wax moo amul woon mooy mas naa dégg ci moom mas na ko wax dara wala rek kon tey moo amul en tout cas mu ci man di doon wax na lu amul loolu nag lu mel noonu nag la euh, la Abdul Karim def loolu moo tax xadiis boobu jëlul moo moom da'if voilà kon affaire bi warul a nekk kon ci kan la jógee rek euh, même bu dee euh, kim jaar ku màgg la mais dañuy xam ne bon mais nag lool duñ ko topp tout le naan waa ji ba léegi amaana tuub na ci amaana tuub na ci te loolu lañ am yaakaar gi nga xam ne moom mooy tuub na ci bu yàgg voilà léegi mooy mais même bu ci tuubee côté xadis moom duñ ko d'accord ay waxam léegi dañ koy teg ne li ci des digganteem ak yàlla la di ko ñaanal buur yàlla yërëm ko yërëm ñu yërëm ko te boole ko ci ñi nga xamante ne ñooy dem aljana allah ala